ginnaaw bi ñu sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci fi mawlidi sayyidi bani Adnan sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Seydi Al Hadji Malick Sy ibn Usman alayhima rahmatu wa ridwanur rahman euh, bi weesu gisoon fi muy tàmbalee ci di wax ay xew-xew yoo xamante ne xewoon nañ ci jamono yi ci li weesu euh, te moom mooy li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamante ne ñooy mboolem yenente yi alayhi salaam ay mbir yu marquant maanaam yoo xamante ne dañoo feddali ci seen dund te yenente bi sallallahu alayhi lépp amee ci barkeem waaye tamit lépp lu xew ci seen dund ci seen may ci biir activité yëpp ci seen barke lañ amee ndax ñoom yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi borom subhaanahu wa ta'aala la leer yeneen bi sallallahu alayhi moom la njëkk amal ñoom ñooy ñi ci njëkk a moo tax ci zahir itam bi ñu ñëwee ci kaw foofu ñoom ñoo ci njëkk am maanaam ñoo ci am cër bi gën a rëy euh, moo tax képp ku la ëppalee cër foofu rek ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo la koy ëppalee fii euh, te boo xoolee historiquement yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li muy tëral noonu ah, Euh, maanaam ba tax mboolem xew-xew yooyu yëpp amoon ci barke moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam leeram doon daw ci jamono ji maanaam moom ci jëmmi boppam daf fekk ne moom ci jëmmi boppam moom mooy jëmmi alquran maanaam nekk ji mu nekk jëmmi alquran sallallahu alayhi wa sallam moo tax te alquran moom mooy lépp li nga xam ne mooy expression rek haqiqatul muhammadiyya ci mboolem li nga xamante ne moom mooy réalité yi borom bi subhaanahu loolu moom mooy alquran te loolu moom moo tax euh, d'ailleurs nit ki su jeexee ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci géeju alquran day nekk moom tamit koo xamante ne ci génération yi maanaam moom day mel ne dafa traverser époque yi ak espace bi maanaam de telle sorte que euh, day retrouver wu ci temps bi yëpp <coughs> maanaam ni muy retrouver woo maanaam bu retrouver woo ci temps bi yëpp maanaam ni mu ciy retrouvé woo maanaam day nekk ba ba nga xamante ne euh, euh, xew-xew bu Alxuraan di tudd moom daf koy dund comme si que ni maanaam day day dundaat maanaam day mën a déplacer wu ci histoire maanaam moom day mën di déplacer di delluwaat ci histoire ak dellu si waat ba pare di dem tamit ci kanam lu tax parce que moom ci boppam dafay mujj nekk comme dafa jeex ci yent bi sallallahu te yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi Alxuraan moom ci boppam day mujj nekk Alxuraan loolu moom moo tax géej googu noonu. maanaam muy géej gi mu doon wax ci njàlbéen gi boo ci duggee maanaam boo xësee ba bokk ci géej gi maanaam ba nekk toq ci géej gi nit ñi dañ ciy wuute am na ñoo xamante ne dañuy gis géej gi am ñoo xamante ne dañoo naan ci géej gi am ñoo xamante ne dañoo dugg sangu ci géej gi géej alxuraan noonu la mel am ñoo xamante ne dañoo dem ba lap ci géej gi ba nekk caractéristique ci géej gi am ñoo xam ne dañoo mujj naan géej gi maanaam kenn ku ci nekk na nga mel dafa wuute na sa moroom mel voilà am na ñoo xam ne nag géej gi dañ koy dégg rek maanaam ñu ngi mel ni ki dëkk Tambacounda fële di dégg géej gi rek maanaam <laughs> géej am na xam nga kooku bokkul ba tey ak ki ñëw ba ci tefes bi wala boog ñëw ba ay côté Dakar yooyu di naan ñu naan brise bi la maanaam gis température bi climat bi changé ñu naan brise bi la kooku ba tey bokkul ak ki dem ba taxaw ci kanamu plage bi di gis ndox mi mais ki dem ba nga xam dafa jeex tàkk ci jëm yent bi moom salaatam day mujj a dem ba nekk géej gi day dem sax ba naan géej gi maanaam moom ci boppam day mujj a nekk géej gi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk jëmm alquran ba pare di tari alquran en comme ni nga xamante ne ñun noonu lañ mën a nekkee di jàng ah, ah, salaatul fatiha masala maanaam maanaam moom mooy wala xam nga alquran mooy adduna bi code code code bi yàlla codé adduna bi yëpp mooy alquran salaatu faatiha moom tamit moom maanaam euh, moo tax salaatu faatiha ak faatiha mënef na leen comme ndey ak bàyyi lañu comme ndey ak doom yoo xamante ne presque ay jumelles lañu loolu ñoom noonu lañ mel faatiha salaatu faatiha ndax yëpp jëm yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam bee bi ci di côté li bi taxaw léegi imaginer nit ki nga xam ne moom ci boppam mooy adduna bi bu mag bi xam nga nit mooy àdduna bu bëgg ba pare di jàng àdduna bi maanaam di jàng alxuraan di mu ne kon maanaam boo comprendre loolu da nga xam ne lu tax yenn ci saa salaam leeram di daw fu ne événement yëpp mu koy amal yëpp yi yeneen yi am yëpp yëpp mu koy amal naka noonu noonu la nekkee ba léegi nii ba al aljana wala safara ba encore abadan loolu moom moo tax tamit euh, maanaam ndax yéen bi sallallahu alayhi wasallam euh, moom lañ njëkk amalaat njëkkuñu ko amalaat ndax euh, def na ko maanaam ndax mi ngi ak ñun dinay jotaay ak ñun dañ koy gis duñ ko gis maanaam loolu débat wu novice yi la. maanaam ñoom ñoo ñoom la débat boobu intéressé parce que ñoom xamuñ maanaam ñoom dunduñu réalité boobu mais masalan comme li ñu doon wax keroog rek ku gis yeneen bi sallallahu alayhi gis ko kooku débat bi ñu naan ndax mën naa nekk wala mënta ne moom moom débat boobu moom sincèrement concerné ko ko moom mën na jàll ci leneen jarul muy tardeel boppam naan di déglu débat bi ñu naan débat bi ndax nañ ndax mën nañ gis yeneen bi wala mënuñu ko mel noonu da koy tardeel kefe ndax moom maa war naa jàll ci leneen quoi wala boog ñi ñi maanaam ñi ñi bul ci étape boobu ñoom ñooy ñoom la débat boobu di passionné voilà ñii di ko jéem a layal ñii di ko jéem a dàq mais ñi ko xamante ne ñoom gis nañ ko ñoom duñ nekk ci débat boobu jamais jamais jamais jamais parce que intéressant wul en fait du intéressant fa bii ci barke yonent bi sallallahu taaba ci lan tawfiixale tuub ci la dëppale tuub al ilaahu buur yàlla ala abina ci suñu bàyyi maam suñu maam Adama bii ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam zunnuni borom jël wa ci la tàqale ko bat na nuuni biiru jël wa bii ci barke yonent bi sallallahu alayhi ci la amee mbégte ci la ñu béggale wa ihyan ak dundal li Isaa ñeent yàlla Isaa alayhi salaam waaw yéen yàlla ay saa salaam danaan dundal nit ku dee sax waaye loolu yëpp ci barke yonent bi la ko daan defe sallallahu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaala la waxee al ali aji kawe ji te yéegul yaa naaru e yow sawara kuuni nekkal maanaam nekkal lu sedd ànd ak jàmm ci moom Ibrahima alayhi salaam bii ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Yaqub ci la yonent yàlla Yaqub alayhi salaam murtadul delloo ba su aji gis bii ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam luutoon na leen ci yàlla yu luut alayhi salaatu wassalaam yu najjaay si lañ ko musalee min quruni ci maasam gu bon nga hmm? bii ci barke yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam xaaga ci la laqee az-zabihu kañu naroon a rend ka fi daaw jota fi daaw jota zabbi xel rend gi bii ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam dul jubbi boromu teen bu xóor ba teen ba yan jiw ci la muccee min sutun satuni ci xóotaayu teen ba bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi zul fulki boroomu gaal ga mu yonent yàlla Nuh alayhi salaam ghiba moom la ñu ñeesale almaa ndox mi anu ci moom bi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Musaa yàlla Musaa yu najja moom la mu céer sax woni ci noonoo ko targa bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam zul mulki boroomu nguur gi kawe gu mag googu mu yonent yàlla Sulaymaan alayhi salaam mulli ka ci lañ ko moomalee maata mën naa la mu mébétoon bii yii ci barkeente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nim naa ci la ñu amee mboolem lu ñu am maanaam moom ci la amee amee kulla diinin gépp teranga gu ànd ak nooteel kon nag fa nashkuru jar maanaam war nañoo sant moo tax ñuy sant daa bàyyil al istinaba xaabaabal xaabaabal bi muy wax du bari ji nga xam te ne di lim di lim rek qul waxal ne kullul baraaya mboolem mbindeef yépp uniru am nañu jox nañ leen maa uniru lañ leen jox bir mu bii nii ci ki biir ay mbir ci leer sallallahu alayhi is ndax kat al ijaadu isil ijaadu ndax am nga amal nga wal imdaadu ak tëbb ga min yépp ci moom la jóge yonent bi sallallahu alayhi wasallam nabiyyun mooy yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam bisnatul xéewal la aynul xusuuni moom mooy janti weer yi raqaa yéeg na fawqa al-buraaq ci kaw al-buraaq ila sama ila ca fa gën a kawe kawe fépp moom ci boppam yonent bi boppam mooy asamaan si su asamaan su mag si maanaam moom la ci boppam waaw mooy ndax moom mooy le grand univers univers bu mag bi wa daanaka liggéeyal na ko liggéeyal na la woo ñeel ko almalaayku malaaka yi ay yadiini liggéeyal wa fil isra'i te ci guddig rañaan googu xaalu wax nañ xayra ñu maanaam nit yàlla yu mag yu sell yi borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy taxqiq mbir yi xóotal ko luñ nitu dalil yi ak nit yàlla yi nga xamante ne lépp lu ñu wax dañ koo wax ci xam-xam bu wér waxuñu ko rek ci ay foog naa yaakaar naa ak il paraît que defe naa ak dégg naa ak nee nañ maanaam xayra waxuñu ko ci maanaam ci lu amul maanaam ak ngóosóor wax waxu caaxaan dugg ci ñoom lan lañ wax nee na raaw raa gis na moom moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam al-mawla buur yàlla bi nga xam ne mooy kilifa yi ñëpp faqat tafa bu ko defee mu wëtt moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam xayra diini gën di pay xaale naa moo tax war nañ ñun xeex yenente bi sallallahu alayhi wasallam alhamdu cant def yàlla santoon boppam mu nekk xam dan ñu di ko saxal di di ko sante yàlla xarra xam dan sant koo xam ne xarra danaa sax xii ba faw safa moom saafara na am naa wala ñu neen ñun xeet bi al-muqaffi nga xamante ne moom mooy aji topp yoonu bu baax mi te it mooy al-muqaffa mooy kañu topp yoonam sallallahu alayhi wasallam kulla diini bépp jàngoro lépp luy jàngoro rek jàngoro yu mag yu mag yu mag yi ay bokkaale iñaan soxor gistal déggital wedd ndogal ci ñàkk wéeru ci yàlla yooyu ñooy jàngoro yu mag yi mooy jàngoro xol yi am na jàngoro moo tax bàkkaaru yaram yi ak bàkkaaru xol yi foofu lañu wutee maanaam bàkkaaru yaram xol yi ñoom ñooy jàngoro yu mag yi mais yooyu tamit dañuy yi xam te bàkkaaru la yu yaram yi yu cër yi yooyu parfois même bu dee danañ garaaw comme masalan sàcc naan ak yu mel noonu yooyu même bu dee dinañ garaw ay bàkkaar la ñoo xamante ne ci yaram ci biti la aju donc euh, yooyu même bu dee dañu yóbbu nit safara sax à la rigueur duñ fa saxloo nit ki wala duñ ko fa yàgguloo jég génn bi yàgg maanaam pour rek peine bi effacé wu la alors bu fekkee ne na bàkkaaru xol yi la ñooñu bu ñu yóbbee nit safara dañ ko fa yàgguloo lool parce que parce que ci biir la ne maanaam dafa dafa gën a sax baatanite yooyu ñooy feebar yu mag yi te feebar bi nga xamante ne moom la euh, maanaam nit ku nekk feebar yi nga xamante ne moom lay feebar daf ci am feebar yoo xamante ne ci am feebar yoo xamante ne dañoo ci maanaam euh, ay ay virus lañ maanaam ay virus wala ay microbes yu ndaw yu nëbbatu yoo xamante ne dañuy làqatu mm-hmm. nga xam ne nit ki mën na toog dundam ci yëpp feebar yooyu duñ duñ yeewu mais dañoo jékki-jékki dañ naan diw moom dara jotu dafa jékki-jékki rek crise wala feebar bi ko daaneel da doon nelaw ci yaramam yooyu ñooy yooyu yooyu nag ñoo gën a garaaw loolu nag moom moo tax sóobu am solo parce que su sóoboo ci yoonu yàlla daf lay saafaraal feebar yooyu noonu voilà daf lay saafaraal feebar yooyu nga xamante ne ñoom mën nit ki mën na toog du ko xam du du ci bàyyi xel du ko sentir loolu baal sa kuréel bi waaw mu waaw ok ah voilà maanaam léegi kon feebar yooyu noonu moo yu mat a bàyyi xel la waaw moo tax nit ki mën moo tax garantie amul carrément parce que xamuñu kañ kañ kañ kañ kañ te te moment yi dee di di di jot moment la yoo xamante ne ay bouleversement yu bëri day am ci nit donc feebar yooyu mën nañu réveiller à tout moment exécuter nit te seytaane moom li ko arrangé mooy feebar yooyu nañu nelaw garawul moom lay di di la def loolu nag lu ko neex maanaam li mu bëgg di lay jéem a def effort pour nga def ko mais feebar yooyu nga xam ne moom lay placer yooyu moom day bëgg bu mu rafet yeewu bu mu yeewu ba moment boobu bu ko defee su yeewoo mu mën a am li mu bëgg ci yow loolu tax soobu am solo nga xam te ne da ngay éradiquer leer gi day ñëw fay lépp fay mboolem fee xeetu lëndëm yooyu di nekk ci biir xolu nit ki voilà moo tax ci Jawaahirul Haqaa'iq Daqiiqa maanaam ci lañ wax la ah lañ ne. afdalal mursaliina anta tabiibi fashfini min danaa'isin axfaari waaw yow ji gën ji mbindéef sallallahu alayhi wa yaay sama tabib maay docteur kon nag saafara ma ci ay tilim tilim yoo xamante ne dañuy làqatu dañuy nëbbatu moo tax euh, fa nahmaduhu moo tax dañ koy sant de moom yenent bi sallallahu alayhi wa nashkuruhu dañ koy gërëm dawaa man ba faw kasir lim xaalis temporem décor man mun na boo xam ne xéewalees na loo woon ñeel ko bi diini ci taw bu taw bu bu foor boo xam te day dekkal euh, dégg nga gàncax gi nabiyun ab yonent la sallallahu alayhi bu kawe kaana nekkoon la qablal kaw lu jiitu mbindeef yi di am lu jiitu cosmos bi di exister nuuran mu nekk leer fa jaaneen muy aji witt qabla wahyi lu jiitu wax yi bi am kulla diin bi yëpp maanaam ak sàmm yëpp sàmm ataa dikk de wal kufru fekk kéefër gi fii jawrin mi ngi ci jeng wagul min ak tooñ fa mu daal wombat al kulla ñëpp an diinin jële leen ci mooy yàlla li diini yóbbu leen ci topp yàlla mooy mission bu bi mm-hmm. wasilatu naa ki nga xam ne mooy aji wat aji Euh, wommat suñu maanaam aji jottalikoo suñu maanaam mooy kii ñuy jottalikoo maanaam moyen bi ñu bi nga xam ne mooy suñu moyen pour dem ci yàlla mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam nafa dafa dàq fi diini ci diini ji muy diini l'islam diinan ak ah forcé maanaam di forcé nit ñi daf leen tee dàqe te yàlla moo tax biir na rus danaa suñu njub fii kulli diini ci jëpp wàll ci mbir yëpp leer nañ daa woote na man lam yu jigu ku ko wuyuwul nag yanaalu dana amee halkan ak alkane hulkan ak alkane wa mu'tamirun aji wommatu ci jëfe ndigalam yu saabu def na ko fay moom bi xëyri diini ci ludul ak saytu maanaam moo tax maalik yawmi diin diin boobu day tekki ak saytu wala ak pay mën na nekk tamit ak pay léegi nag moom mu teg ci ne mu ne misal mutasaffa kitabil alal muxtaaru xuyira duuna maynin walam yaxtar bi xaqin nay la diini alaa waawe alaa yóbuma yëgal la da alaa dama ne maanaam bu ko defee ñëpp bàyyi xel li bëgg a wax mu ne almuxtaaru ki yàlla tànn jël ko def ci moom mboolem ngëneel yu mag yi sallallahu alayhi wa xuyira tànneef tànn lool nañu ko duuna may nim ci lu amul ay sos maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tànn lool maanaam mooy xadiis bi ñu doon dundu ci jotaay bi weesu yaakaar naa mu nekk sax imam Muslim rahimahullah maanaam malaaka bi ñëwoon laaj ne ko yàlla daf la proposé nga nekk nabiyun abdun wala nabiyun euh, malik wala boo nga nekk abdun rasul voilà yenent boo xamante ne buur ngay doon rek wala bokk nga nekk yenent bu ñu yabal nga nekk jaam Seydina Jibril alayhi salaam ne ko nii joxoñ ko ci suuf maanaam mooy tànnal nekk lan mooy tànnal nekk jaam voilà nga ko tànnal nekk jaam moo tax moom mu daa tànn rek nekk jaam moo tax walam yaxtar tànnul bi xaqin ci lu wér nay la diini am nguur moom tànnul am nguur waaye bu ko bëggoon moom kenn du ko ko ëppale am na bi yëpp moo ko yëlif waaye moom tànnul lool parce que yooyu yëpp nekkul maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mës a préféré ci dundam yëpp nekk jàmm maanaam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mel maanaam dafa mës a préféré nekk jaam loolu moom moo tax amul benn étape bu ko gêner ci dundam amul benn étape bu ko gêner ci dundam su maanaam da ngay gis tey yàlla indi ko xéewal bu rëy rëy rëy rëy alal du bëri bëri bëri mu téye sant yàlla léeg mu toog deux mois yoo xamante ne kër yam yëpp ci du fa tàkk muy sant yàlla parce que day accepter rek conditions yi ko yàlla teg yàlla daal mooy tànn yan condition la koy teg moom du ko tànn mu wa bil haadi ci barke kii aji jub kii aji gindee mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay naa ci lañ ñu woowee xayra qawmin gën ji xeet gën ji nit ah yenente bi moo tax sallallahu alayhi wasallam comme alquran dafa kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah waaw ah yéen yéenay xeet bi gën bi yàlla génne ci biir nit ñi maanaam nit ñëpp bi leen yàlla dee tànn xeet bi mu gën bi gën bi mu génne mooy yéen jullit ñi waaye nag la leen ko may maanaam mooy moo tax moo tax aaya boobu comme li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu daf ne aaya bi saxaaba yi dañ cee dugg dugg bu wér dugg ci kenn werante wu ndax ñoom la alxuraan doon wàcc seen jamono di wax ak ñoom ne yéen yéen gën ci nit ñi waaye keneen ku dul saxaaba yi nag radiyallahu bu ci bëggee dugg faaw mu jikko woo yi tax ñu tànn leen mooy lu mu wax da ngeen di lan ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle njekk lu baax da ngeen koy wax di ko diglu nit ñi di leen ci orienté wa tanawna min 'anil munkar da ngeen di tere yuñ sëpp yu bon yi li baaxul li baaxul li baaxul bàyyi leen ko wa tu'minuna billahi da ngeen di gëm yàlla kese wéetoo ko voilà te buñ fàttali ko Seydou Mouhamadou Moukhtar al-Kunti radiyallahu anhu bi muy wax ñu douzième siècle beeg premier siècle gàtt ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi bi ñu niroowee bokk na ci li mu wax dafa ne ñi nga xam ne ñooy taalibey xaatimul awliya yi feeñ ci jamono jooju ñoom day dañuy jikkoo jikko yi saxaaba yi jikkoo woon radiyallahu anhu ba tax yàlla ne ñoom ñoo gën ci nit ñi mooy dañuy digli lu baax di teralu lu te gëm yàlla te bokkaale bu ko dara kon nag wa bil irsaali te ci sababu yabal gi ñu yabal yenente bi sallallahu alayhi wasallam naa ñun ci lañu sangoowee maam ci lañu nekkee sangu kulla diini képp kuy boroomu kilifteef maanaam lu nit am ci kilifteef autorité bu muus maanaam autorité bu muus bi gën ci autorité yi mooy autorité bi nga xamante ne day gis boroom xam-xam bu baax te sell te dëggu mu def ko conseil kooku moo gën ci autorité bi waaye boroom xam-xam bi yées ci boroom xam-xam yi mooy fi dem fekk ci autorité yi nga xamante ne ay caaxaankat lañ muy dem di leen fréquenter maanaam ngir ñuy jàppalante ah di di joxante gëdd ku nekk di jox moroomam gëdd bokkul waxal ne Qurayshi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waa Quraysh la waxul waxal ne arab yi yeneen bi yàlla bi sallallahu alayhi wasallam arab la euh, comme li ñu ko waxee ci hadith bu nekk Sahih Muslim naan inna allaha ikhtara min bani euh, euh, fil naasi wala min bayni bani aadama bani ismail waxtaara min bani ismail bani kinaana waxtaara min bani kinaana Quraysh waxtaara min lan min min min Quraysh bani Hashim waxtaarani min bani Hashim wa fa ana xiiratuhum Yonent bi sallallahu alayhi ne yàlla de dafa tànn ci biir doomu aadama yi waa banu maanaam doomi yonent yàlla Ismaayila yi alayhi salaam maanaam sëti yonent yàlla Ismaayila yi la tànn te ñooy arab yi mu tànn ci seen biir ñan waa banu Kinaanata maamam la mu tànn ci ci waa Banu Kinaana Quraysh yi ci biir Quraysh yi mu tànn ci ñan Banu Hashim man nag mu tànn mu ci seen biir moo tax man maa man maa gën ci ñi gën ci ñi gën ci ñoom yépp sallallahu alayhi wasallam ah, tànneef nag du tànneefu deret kese maanaam mooy ne daal man dafay fekk ne jamono ji bu ko borom subhaanahu wa ta'aala indee yàlla dafa def ne à chaque fois génération bi gën ci génération maanaam ñi gën ci génération bi borom subhaanahu wa ta'aala daan def ñu bokk ci biir ñooñu loolu moom moo tax moom mu mujj doon ki nga xamante ne moom moo leen gën te moom moo tax ñoom ñëpp ñu am gëneel boobu voilà loolu lay Cheikh Ajman si radiyallahu waxaat fële lillahi darru ah ah darul lazi qad qaala maadihahu jazaahu mawlaahu xayran xayra munqasimi al-urbu xayru unaasin summa xayruhum qurayshuhum wa huwa fiihim xayru xayrihim kawteefug yàlla ci màggaayu ka nga xamante ne ka ka daan tagg de sallallahu ki ko doon tagg te moom mooy Jaabir ibn Abdullah al-Andalusi rahimahullahu rabbi anhu daf koo woy boom tamit dafa def benn miim yi ci yenn bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yàlla na ko yàlla fay fay bu dul jeex ndax wax na wax lu am solo dafa ne al arabu xayru unaas ñi gën ci nit ñi mooy arab yi summa xayruhum ñi gën ci ñoom nag Quraysh moom bi de sallallahu ci biir waa Quraysh xayru xayrihim moo gën ci ñi gën ci ñoom kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam waa Quraysh ba pare arab la tusaddax boo ko waxee tusaddax def na la dëggal wax jii nag fi ngay gisee important am mooy li imam al-Ghazali doon wax rahimahullah ci Ihya ulumuddin mu ne dafa bokk ci daruraat yi maanaam xam-xam yi xam ne ay évidence la mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam arab la te ci waa Quraysh la bokk te nit ku xonq la woon nit ku weex la daal tey képp ku ñu laaj ci jullit ñi maanaam wala nit ku ñu laaj rek ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la mu ne bon xaw ma ba xam nit ku ñuul la wala ku weex la xaw ma ndax arab la wala sénégalais la woon wala rek day nekk yéefar parce que jëmmi identité yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam lay wax ne moom daf ci dute maanaam loolu ci ngay xamee ne buñ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mujj nekk ku nit ku ñuul. maanaam da ngay ci ngay góor gisaatee aussi beneen point ci gravité wu wax yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi arab la qurashi la te waxoon na ko ahabul arab nee na Salman al-Farisi mu ngi ci Musnad Imam Ahmad rahimahullah fa Salman ah ndax doo wër-wër ba tiku noonoo ma Salman al-Farisi dafa am ko mukk nan laa lay noonoo fekk yow yaa ma génne ci kéefër gi nekkee mu ne ko noonoo bi may mën a noonoo mooy nga noonoo arab yi parce que perse yi ak arab yi dañoo mës di am ay xëccoo mu ne nag léegi farandoo googu faran ci sa wàllu meen ci sa wàllu xeet war a tax ba yow nga ndóog wëlbati ko jàpp ma noonu bul def loolu maanaam mooy mu ne ko la tax mu ne parce dafa ne yentu saa sallam tekki ne euh, ahabul araba fa man yuhibbuhum fa bi hubbi yuhibbuhum wa man yabghaduhum fa bëgg leen arab yi parce que képp ku bëgg arab yi bëgg bi ma bëgg moo tax bëgg leen te loolu mandarga buy wane ne daf ma bëgg képp ku bañ arab yi nag dafa fekk ne en réalité même buy woote woon ne daf maa bëgg bu dëgg daf ma bañ moo tax mu bañ arab yi te loolu noonu beneen point la boo xamante ne day dal ñu bari bari bari ci bii maanaam ñun jàpp nañ ne surtout ñun wolof yi ko maanaam ñun jàpp nañ ne arab yi ñoom ñooy incarnation même du mal te loolu noonu ñoom defuñ ñu dara daanaka li ma kenn ci mbokk wax euh, <laughs> benn tubaab la mënu ma man mën comprendre ma leen parce que yéen ñun ñoo leen def dara ñun ñoo ñëw def leen duñ leen def yëpp mais yéen ñun da ngeen ñëw ko ba pare bañ arab yi te ñoom ay jullit lañ ko jël te dëkk arab te arab yi fii boo maanaam en tout cas ñu ma gis te am na dégg naa ku ku nekk euh, mooy bu sa kii mooy bu sure sàll nga yaakaar naa la tudd waaw mm-hmm. mu ne ñoom foofu am na vingt sénégalais yoo xamante ne dañuy jiite ci ci ci foofu mm-hmm. te dañ leen fa def kilifteef Sénégal mënoo faa am ñu jël ab arab jiite loo ko nit ñi mënoo mm-hmm. ko am parce que jàpp nañ ne à la dañ leen a gën wala buñ ko defee xeeb nañ seen bopp imaginer ñu naan Assane Dóor ñëw julli si ñu ne kenn nit doomu maam ak lu keke a jiite ci mbooleem Sénégalais maanaam ak kudul Assane bu bari mënal julli kese lu kenn rek ko mën a jiite. affaire bi maanaam moom ban maanaam lan moo tax maanaam loolu mooy complexe d'infériorité te loolu complexe boobu noonu day feeñ képp ku am complexe d'infériorité nag dafay amaale complexe de supériorité en même temps que ñooy am su nekkee ci kanamu ku mu war a mën a xeex daf koy xeex ndax moom day comparer wu tout bu amee ku mën a ku mën a ku mën a jàpp ne maa ko moomu féete kaw day day wàcc boppam di toroxal boppam mais amul waru waruñu am benn complexe par rapport ak qui que ce soit ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ d'ailleurs loolu bokk na ci liy wane ni nit ki gis nga symbole bu mag a mag a mag la buy wane nit ki ndax yegg na ci yàlla wala déet mooy ne euh, sibra boobu mooy alamu sibra monde de la coloration boobu nga xamante ne moom la yàlla cuubee mbindee fi kii mu def ko mu ñuul kii mu def ko mu weex kii mu def ko mu Euh, mel ni wala mel ni kii muy làkk-làkk bi kii di làkk-làkk bee kii di làkk-làkk bale yooyu noonu kii nekk góor kii nekk jigéen maanaam le fait que automatiquement parce que xam nga loolu automatiquement mooy lii njëkk feeñ ci nit nga xam ne boo ko xoolee rek da nga koy soit da nga koy yëkkati wala nga xeet ko mais loolu mooy ñi yëggul ci yàlla nga xam ne bu ñu gisee nit rek automatiquement dañ koy discriminer soit positivement négativement bon voilà dañ danañ ko discriminer parce que tout simplement jëmmum maanaam dafa am yaram wala dafa sew loolu tamit da cee am wala ku gàtt la wala ku njool la wala boog dafa weex dafa xees wala dafa ñuul wala yu mel noonu wala day làkk-làkk bi wala déggul làkk be tax ñu discriminer ku yegg ci yàlla nag yooyu yëpp day effacé wu ci moom yooyu ay voile la kiiraay la yoo xamante ne yëpp day effacé wu ci moom maanaam kiiraay yooyu da koy surmonter valeur nit ki rek lay xool góor la wala jigéen la du ko jox benn valeur de plus parce que góor la wala benn valeur de plus parce que jigéen la d'ailleurs beneen problème la tamit boo xamante ne ci milieu diine bi léegi daf cee commencé bari nga xamante ne ñëpp daf fi nekk defandoo lépp ñu toog fi naan nañ gërëm jigéen ñi mais ak góor ñi aussi ko def maanaam affaire bi amul maanaam doo wàccee nit ki parce que jigéen la mais tamit doo ko yëkkati parce que jigéen la maanaam amul ni plus ni moins maanaam nit la daal nit la jeex na nit ki ngay fonk nit ki ngay respecter un point et tout jeex na tàkk amul leneen loo xamante ne moom mooy juddu ci loolu loolu nag ku am vraiment ku yàlla defal sa xol ku ba maanaam def ci leer moom mooy mën a am capacité boobu nga xam ne day dépasser côté ethnie yi côté yàlla parce que dafa ne yii yëpp dama koo def li taxaarafu pour ngeen mën a xamante ku nekk di jariñoo ci sa moroom xam ni kat ñi mel ni ñoom ñooy ëpp valeur ci côté bi ñoo gën a mën lii ma jariñoo ci ñoom kii lii kii lii kii lii kenn ku ci nekk xam ne ñun ñëpp dañoo différent te que différence boobu yëpp richesse la mais warul nekk loo xamante ne différence boobu source de de conflit lay doon xëccoo tiiroo ŋaayoo bañante soxorante ak yooyu yëpp waru am loolu moom kii bu mag a mag a mag la ci nit maanaam maanaam mandarga la képp ku mën a dem ba dépasser niveau boobu rek xamal ne maanaam loolu signe la buy wane ne yàlla defal na la xat ko boo demee ba nga xamante ne yow nit ki ko dafa weex wala mu ñuul maanaam vraiment du impacté yow considération bi ngay am ci moom donc voilà wala góor la wala jigéen la du du impacté ci considération bi ngay am ci moom wala dafa dafa dafa am na alal wala dafa ñàkk wala dafa lii yooyu yëpp amul amul ci yow kii maanaam yow daal nit la daal li la intéressé mooy nit a kon waxal ne yent bi sallallahu alayhi wasallam Quraysh la te arab la tamit te loolu dëgg la loolu boo ko waxee def wax si duqul xaw li ci dëggu ci wax nag xaqan dëgg dëgg zeynu diini mooy taaral diini parce que moom mooy dëggu maanaam nekk nit ku dëggu ci lépp moom mooy première jéego bi nga xam ne moom ngay dëgg ci péewu yàlla bi comme li Cheikh Omar Fouti wax radiyallahu anhu ne première jéego bi ngay bi bi ngay jéggi ci yàlla pour dem ci yàlla mooy nga dëggu am sincérité sincérité mooy nag mooy dëppoo bi nga xamante ne moom la biiru nit ki di dëppoo ak bitim li muy wane ci biiti moom moo li nekk ci biir ñoo nuroo loolu mooy dëgg voilà te te dëgg googu du ko beral ci bàyyi kee ñépp ci yem ñun wolof nag am nañ problème ci wàllu boobu mooy ñun ñaari domaine a ngi nii mënuñu cee dëggude carrément dafa ñoo jafe en tout cas mënuñu ci objectif domaine politique ñun bu ñu xësee ba bañ la politicien nga bañ yow maanaam ñun beneen côté bi lañ far beneen parti lañ bokk yow nguur gi ne nga ne wala ñun ñu nekk opposition wala invis wala contraire maanaam mënuñu gis ci yow lu baax faaw dañ lay critiquer daarima bu ñu paree itam maanaam bu ñu bokkee maanaam ma bokk ci nguur gi nga bokk ci nguur gi yow yaay wala yow yaay bokk ci nguur gi loolu lañ def baax na amul maanaam yéen sikk mu amul leen ko lépp loo xamante ne def ngeen ko lu dul noonu ba mu ne fànn itam faaw ñu jéem koo layal ci ay argument di argumenté nag suba moom bu dégg bëccëg mu jaral ñu lu ne mais noonu ñu ko mel ci pol ci ci ci ci ci. politique bi noonu lañ mel ci diine di tamit amuñ ci benn objectivité maanaam naka jekk rek que ah mbir mi moom dañuy teg rek mbir mi ndax baax na baaxul ndax lii dëgg la wala dëgg léegi yoon la wala yoon déedéet maanaam ñaari domaines yooyu moom vraiment dañ ci am problème maanaam xëy na société biñ màgg la xëy na ni mu la mais en tout cas am na ci vrai problème ko Euh, moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo am dëggu googu noonu mooy saadiquuna yi alxuraan xam nga buñ seetloo ñu dëggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne alaykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba dëgg dëgg dëgg wa inna ar-rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan ba pare daal ne wa iyyaakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa innal rajula la yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaban maa ngi leen di dénk dëggu parce que nit parce que dëggu day yóbbu nit ci mbaax maanaam day jekk nekk nit ku baax te mbaax day yóbbu nit àjjana nit nag dina nekk koo xamante ne day jéem a diir dëgg tout temps maanaam mooy lu nekk danaan man daal dëgg rek moom ma ci intéressé parce que dëggu mooy lu ñu tuddee sincérité dafa ànd ak véracité maanaam li ngay wax nekk dëgg véridicité mooy si défee mooy nit dëggu en son dans son fort intérieur dafa ànd ak honnêteté maanaam mooy maandute ci ne dëgg gi rek laay teg mu baax dafa ànd ak objectivité maanaam mooy mbir mi ak lu mu mënti doon maanaam du ma ci dawal ay sentiment yu bari maanaam ni mu nekkee dëgg dong noonu rek laa koy jàppe ci ku mu dal sa kaw tamit garaawul ah waaye bu dalee sama kawit garaawul itam parce que tamit maanaam foog nga yegg foofu maanaam bu dalee sama kaw itam garaawul maanaam bu ma voilà donc loolu noonu dëggu loolu mu ne nit ki nag du du du du def ay effort tout temps di bëgg di def noonu di am loolu di bëgg di mel noonu ba bës yàlla boole ko def ko siddiq ñu bind ko fa yàlla siddiq xam nga mooy siddiq ah siddiq mooy ñooñu nga xamante ne euh, yeneen yi rek lañ féete kaw ñooñu xutbu zaman ci sax seen biir lañ koy tànnee. maanaam mooy niveau bi gën a kawe nga xamante ne nit ki bu ko xësee ba doon maanaam nekk sa déet maanaam nit ki bu ko xësee ba doon lenn rek maanaam képp ku ko raw ci yàlla da li nga ko rawee maanaam ak pal la am am pal rek la mais dootul maanaam maxaama bu bu am bu tax nit ki raw comme par exemple bu euh, ñépp nekkee ci entreprise bi ñuy wut ñu ne ingénieurs yi la jël tànn ci ñoom directeur général maanaam DG boobu ñuy fal maanaam c'est pas parce que daa gën a jàng ñi ci des wala da leen a ëpp diplôme wala yooyu déedéet wala da leen ëpp mérite déedéet daa fekk rek ne loolu boobu kenn na ma ko mën maanaam ñaar mënuñu ko jouer kenn ñaar mënuñu nekk doon directeur général ci dëkk ci ci ci entreprise bi affaire bi noonu la deme siddiqee boo ci xësa bi dugg yenent rek moo lay féete kaw à part bien sûr yi ñu doon wax muy singulier yooyu mooy les singletons mooy ñi nga xam ne mooy ma ñu doon wax noonu nga xam dañoo jeex tàkk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu moom dañoo nekk ci diggante yenent yi alayhi wasallam ak siddiquna yi mais nag nee na maa ngi leen di moytu ndikuloo expliquer maanaam nar parce que nar wax lu dëgg ak di jëfe lu dul dëgg ak di melowoo lu dul dëgg parce que justement mu loolu moom mooy fondement u naafeq boo xoolee jikkoy naafeq yépp li ko caractériser mooy lu dul mooy mooy wax lu dul dëgg ak jikkoo lu dul dëgg waneel dara ci biti fekk da ngay naxaat loolu mu ne maa ngi leen koy moytandikoo parce que loolu noonu day yóbbu nit ba mu nekk nit ku bon a bon kàccoor te kàccoor googu da ko yóbbu biir safara nit nag dina nekk koo xamante ne lu tuuti lu nekk day wax lu dul dëgg maanaam buñ ne lool maanaam bu ne rek saa yi foo jëm non xam nga moom côté dama koy sànni ko sànni naa <laughs> maanaam au nga ne bon fi ma jëm nag mënu la ko wala damay génn rek maanaam au moins tane na mais non non xam naa côté kii bi rek laay dem quoi maanaam wax sa maanaam fekk feneen nga war a jëm waaw maanaam yow yow ngi jëm ndar ñu ne la saa foo jëm nga ne non yooyu noonu ak ak yeneen ah, maanaam nga xam ne moom lu mën xew. maanaam dëgg daal waa ji mënu ko wax maanaam du du ko jéemutul maanaam du maanaam fokk rek moom day jéemoo ko dul dëgg nit ki bu demee ba mel noonu dañ koy bind maanaam du dañ di mel noonu bañ bind ko fa yàlla ni kii kazzaban maanaam fenkat bu mag a ngi maanaam si yàlla noonu lañ ko foofu normal moom liste bu tur bi loolu lay loolu loolu lay tudd après loolu mooy nekk titre am moo tax moo tax loolu lu am am solo la shafi'un moom mooy aji ramm ji yeneen bi sallallahu alayhi moo ñu ramm yowmal xiyaama bi ñëpp jaax nañ waaye tamit àdduna ak allah rek moo ñuy ramm safwatun ku sell la ci biir ci biti jikko yu sell yëpp moo ko dajale barrun ku baax la maanaam dafa dajale jikko yu mbaax yépp raufun ku am ñeewante la maanaam yërmande gu màgg màgg la amee yii ay tur yàlla la maanaam barrun raufun mais yàlla daf kaa ràngal ndax yenn bi saa sam yàlla da kaa ràngal turam yëpp te nit tamit mën na mel noonu moo am na yàlla da lay ràngal turam yëpp ndax en fait origine wu li tax nga mën a incarner tur yi moom mi ngi fi léegi nag yaa war a fexe rek ba dund ko bu dee danga bëgg nekk ko maanaam yàlla tur yàlla bu bar maanaam nekkal ku baax bu dee da ngaa bëgg yàlla maanaam turam boobu di rauf muy ci yow ñeewanteel ci mbindeefu yàlla yi bu dee da bëgg a nekk rahim ku yaatu yërmande ku yaatu yërmande ci nit ñi bu dee da bëgg a nekk maanaam voilà loo bëgg a doon rek mel ko melal noonu bu daan mooy jëmmi njub yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yahdi day gindi maanaam day jubal almadina jaam jaam bi li xayri diini ñeel gën ji yoon maanaam yoon bi gën ci yoon yi lay moom lay lay jubal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaam yi woo fil xajari nekk na ci xajarul aswad mooy xeer woowu nga xamante ne xeer wa àjjana la sax la jóge hmm? àjjana sax la jóge euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne bàkkaaru nit ñi moo tax mu ñuul mais sinon dafa weexoon comme aadama di indaale et que bi bi ñu ko tegee ci kaaba bi maanaam moom aadama bi ñu ko tegee xeer bi dafa def leer bu mag a mag a mag a mag moom Ibrahima tamit bi ñu ko tegee noonu la def fi leer ga yemoon foofu mooy xaram bi loolu moom moo tax xaram bi nekk foofu noonu fi ñuy teg xaram bi yëpp ni fii la fii la di nga gis fenn bi wala ci ay genre poto maanaam euh, comme genre kii ñaari côté yu taxaw mu am benn kii bu nekk fii maanaam xaram benn lu voilà maanaam dañ ko tabi ak maanaam il faut que fayee mandarga mandarga yooyu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wane ginnaaw bi nga xam ne waa arab yi tamit xamoon nañ ko naka njëkk de génération en génération yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf kaa confirmer tamit parce que maam Ibrahima alayhi salaam foofu lañ ko ko tegal seytaane yi buñ ñëwee ba foofu duñ mën a duñ mën a dugg duñ mën a dugg moo tax sax dajjal bu ñëwee. du mën a dugg euh, xeer boobu mooy xeer bi nga xamante ne tamit yent bi saa salaam moom la wax ne mooy man xajar aswad yaminullah fil ard mooy ndeyjooru yàlla ci moo tax ku ko fóon maanaam ah, tajal lii bi ci ne feeñuwaayu yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala ci comme maanaam mooy ne li ñu mën a wax ne mooy ndeyjoor ci moom borom bi subhaanahu wa ta'aala di melo ci moom maanaam moom la jël xéewal yooyu yëpp maanaam xam nga ndeyjoor bu ñu koy wax mooy xéewal barke yiw teranga yëpp la ñuy wax kattanam sañ-sañam maanaam yëpp secret yi da kaa ci xajarul aswad boobu maanaam mooy mu yow boo ne diw mooy sama bras rek moo jublu ci ne man jëmm boo xam ne diw moom mooy voilà mais boo ne diw sama bras mooy lu bari boo ko bëggee ci man fokk nga jaar ci moom mooy ne moom tamit yu bari yi may def moom moo koy moo koy bi moom moo koy def xajarul aswad noonu la mel voilà moo tax fóot xajarul aswad xéewal boo xamante ne maanaam xéewal ëpp ko doole parce que dafa am beneen xéewal bu ci nekk mooy day def nit ki mu nekk singleton maanaam mu nekk koo xam ne kenn rek la ci àdduna parce que moment bi ñu koy fóon noonu te comme benn fexe la mooy univers bi yëpp yow rek yaa am xéewal boobu ci période boobu bien précisément yonent bi sallallahu alayhi ne dafa am lahu lisaanun wa shafataan ñoom am na làmmiñ am na ñaari tuñ am na làmmiñ am na ñaari tuñ waaw mooy comme kissa euh, bi ñoom Cheikh Khalid doon nettali ak ñoom euh, euh, sëñ ñoom sëñ Mahmoud Mahmoud Tayon ñu ngi ko doon nettali mais dañoo moom ci boppam suñu Mahmoud ci boppam sax laa gis mu bind ko mu ne dama mësal ñëw ci Cheikh Salah Din Tidjânî radiyallahu anhu ma laaj ko ma ne ko ma koy wax wax yu ma gis ci Sayyid Muhyiddin Arabi radiyallahu anhu ne bi ma doon fóon xajarul aswad dama doon voilà gis Euh, tajalliyaat yi ci nekk borom subhaanahu wa ta'aala bi may naan zam-zam yooyu yëpp mu wax ko wax wax yooyu yëpp mu ne ko ah mais est wax na la xajaru aswad moo ko fóon mu ne déedéet mu ne ko ah ñun de bi ñu ajee bi ñu umra maam fekk ñoom dañoo umra ji woon boobu sax gënoon na nekk ndaw ñun dañoo dem umra moom mu dem bay ci xajaru aswad mu ne xajaru aswad ci boppam moo jóg fóon ko moom. nit ñi xool ba pare ñu dégg maanaam dañoo dégg sax ñu ko fóonee dañoo dégg sax ñi jaay xool mu daal di roccee ko dem après mu ne su moo tax mu ne bi ma fóonee xajar maanaam bi ma xajaru aswad fóonee noonu ci laa comprendre lu tax yenente bi ne sallallahu xajaru aswad dafa am làmmiñ ak ñaari tuñ ne ba noppi bi ma ko gisee loolu yàlla daf ma wan ñi mës a aj ci Makka yëpp ci yeneen yi ak wàllu yi ba yomal xaaral ñi ci nara maanaam wàllu yi ci nara aji ñi nara fóon xajal asoon yëpp borom bi war na leen war na ma leen ci saa ci moment boobu noonu maanaam te loolu. ba ba ñu nekkoon ci ci ci ci côté sax dañ ko ginnaaw bi sax dañ ko doon wër fekk mu roccee ko dem mais loolu day wane rek ne maanaam ne xajaru aswad du lu anodee maanaam maanaam lu rëy moo ci nekk voilà am na ay actes spécifiques yoo xam ne moom la jagoon comme niñ ko gisee ci kitaabul hajj bi ci Sahih Bukhari bi kon mu ne alqadaa'u maanaam ci xajaru aswad alqadaa'u ndogal gi la woon ñeel na ko nekk loo xam ne sahiru bu siiw la maanaam acte la alqadaa'u acte maanaam mooy lan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am acte bu siiw ci xajaru aswad mooy bi mu amee trente bi ñuy defar xajaru bi ñuy defar bi ñu defaratee kaaba gi ba nga xamante ne xajaru aswad léegi nan lañ ko war a tegee ci kaaba gi affaire bi nekk problème ndax ku nekk jàpp na ne ñoom ñoo ko war a dugal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne waa léegi ni ñuy def benn benn góor jóg daan xam nga nu ñuy def baabu banu Shayba be ñu ngi wax baabu salaam képp ku ci njëkk génnee rek nañ ko nangul moom mu jox ñu àtte yeneen bi sallallahu alayhi bi mu yegsee ñu ne al amina ngeen waaw ku ñu wóolu ki ngi nii na na ñëw moom moom moom àtte moom dañ koy nangu sax dafa sax maanaam mooy non seulement nañ ci kii njëkk a moom la ñuy jox àtte bi waaye le fait mu nekk yeneen bi sallallahu alayhi moom ci boppam loolu moom maanaam loolu doo ko doyoon na tamit pour maanaam bu fekkee woon xew-xew bi sans avant loolu moom moom la wóolu pour mu def ko. parce que justement yéeféeru Makka yi liñ ko daan noonoo noonoo yëpp keroog ba ñuy maanaam loolu lu yéeme la muy yéeféeru Makka yi liñ ko doon noonoo contre ko yëpp ku ci amul lu daal daan dénkaane moom la daan ñëw dénk ko ba bi muy gàddaay munul woon dem bàyyi dénkaane yooyu moo tax mu wax Seydina Ali na ñëw mu expliquer ko karamallahu wajhahu mu expliquer ko lu nekk ku ko moom muy doog a maanaam kon mooy ne wóolu lañ ko naka jekk te boobu woo waxu maanaam booba noonu nekk bu woon seen noonu mais même bi mu nekkee seen noonu buñ amee lu ñuy dénkaane ci moom lay ñëw dénk ko ko de sallallahu alayhi wasallam mais <laughs> mais loolu tam day wane du rancunier maanaam du ku kuy denc parce que bu doon denc ak li ñu ko def yëpp foofu màkka non kon alal yëpp lay yóbbaale waaw ba pare pilier jàpp ne pilier na leen nag mais maanaam mooy ne même buñ la tooñee sax bul bu mu tax maadu teg yi maanaam dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon euh, acte bi mu def kon bi mu ñëwee daf ni léegi ni ngeen di def mooy dañ koy jël teg ko ci benn dara euh, bi bu nekk am ku ñu woo mu jàpp ci benn caaf bu boobaa kenn bu ne ñun ñoo ko rek ñu yëkkati ko boo teg ko ci man dinaa ko teg sama loxo ñu ne ko àtte bu rafet baa ngi moo tax mu ne wa xajar nekk ca xajaral aswad alqadaa'u ab àtte lahu bu ñeel ko shahirun bu siiw fa zaaka alxablu boobule àtte day diinum àtte la boo xam ne xayri diini mooy gën ji àtte waaw sallallahu alayhi wasallam li haadi naa ñeel na ci suñu gindi aji gindi suñu mooy ki xam ne moo ñuy orienté ci lu baax nizaamul ak nosewel maanaam am na nu mu tegee organiser société bi ni mu organiser mbir yi yaa ma faasal ay waay woo suñu suñu ter suñu ko texe maanaam loolu daf ko loolu jumla intradé mu mise en apposition la maanaam wala juxtaposition plutôt maanaam dafay wax dara dugal benn wax joo xam ne bokkut ak wax ji ci biir maanaam kon ñeel nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nizaamul ak nose koo xam ne li muntahi ji ñeel na way aji ngiiroo nizaamin yoon woo mu nekk woo mu teg moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne euh, xayr yi moom mooy ngën di jikko maanaam jikko rafet yëpp yeneen si saa soxna Dakar dajale teg ko ci suñu yoon moo tax l'islam maanaam euh, diine jikko ju rafet la d'abord avant mu nekk jikko la leneen diine yu leneen te it soobu ci yoonu yàlla faaw jikko ju rafet di nekk maanaam nit ki lii wane ne kii mi soobum soobum baax na mooy fruit yi maanaam garab balaa ñoo xam ne garab gi am na njariñ rek fruit bi su fekkente ne garab gi mu ngi fii màgg na def na lépp ngand naa kii na mais lu jur doom amul doom maanaam bu dee lu jur doom daal lañuy wax amul fruit wala fruit yi judd na naan ah kii day orange bi de wax dëgg yàlla neex na nangam ah, kii kay wax dëgg yàlla fi mu war a jaar na fa ah waaw ñaan naan mango yi mango bi neex na de ah mango yi garab gi neex na de nga xam ne ñëpp kuy bëgg loolu mooy tegtale ne garab gi am na njariñ diine l'islam mooy garab gi muy ngëm yàlla ah, jikko yi maanaam li ñu l'islam bëgg yëpp di ñu ko digal mooy care yi mooy branché et que fruits yi mooy lan mooy jikko yi rafet jikko yu sell yi noonu maanaam incarné jikkoy sell yi noonu la ñuy tur yàlla yi ak melo yi sabaq naa moo tax ñun raw nanu man si waanaa ku dul ñun ay sabaqi jëpp raw te loolu la yenent bi moo tax de sallallahu alayhi wasallam ndax sudul woon moom duñu raw kenn sallallahu alayhi bii ci barke yenent bi sallallahu alayhi wasallam dimnaa ci lañu toroxale al aadi noonu ya kulla diinin gépp toroxal ci lañ leen féetee kaw noot leen noot googu nag maanaam toroxal googu ci ñaar rek lay amee maanaam am na bi nga xamante ne mooy bi gën a zahir mooy ngeen xeex ngeen gañale mais boobu du tout le am voilà léeg-léeg ñu nga gagné léeg-léeg la parce que bu doon dañuy gagné tout le temps moo tax yenn saa sax loolu bokk na ci xikma yi tax par exemple oxot ñu am fa problème bu rëy rëy maanaam daanaka dañu leen a gagné mën nañ ko wax mais nag boo seetloo li tax ñu gagné leen parce que yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la doon dëgëral parce que comme daf di bu leen fi jógee ak mu mën a xew ñoom ñu jógee woon dañ naan ndekete kat weddi ndigalu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul conséquence mais le fait ñu gañe leen mooy wane ne l'islam moom moom am na ci am na ci defet waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci am victoire ci kaw loolu ci ngay xamee ne ndekete yàlla yenent bi sax la gën a fonk que l'islam bi te bi nga xamante ne ci la euh, euh, euh, bu doon nag tout le temps day gagner tout le temps day gagner tout le temps day gagner maanaam loolu natt dootu ci amati ndax gars yi d'ailleurs naafeq yi loolu bu ñu demee ba gis ne yenn sallallahu alayhi wasallam presque tout le temps day gagné moo tax ñoom ñëpp suy génn rek dañuy bëgg a dem moo tax Badar naafeq amu ci Badar benn naafeq xeexul parce que jàppoon nañ ni moo tax ñu naan man ah, wa iz qaala alladhiina fi quluubihim maradun eh, wa iz qaala al munaafiquuna walladhiina fi quluubihim maradun gharra haa'ulaa'i diinuhum naafeq yi ak ñaam seen feebar xol da cee nekk dañ doon ne ñii seen diine ji nax na leen de war na leen de maanaam mooy <laughs> jàpp nañ ne rek fi mu toll war na noo mën a xeex yéefér yi kañ oot bi mu amee yi ñoo njëkk a loolu bokk na ci problème yi njëkk jullit ñi njëkk jànkonteel dem ba ci yoon bi Ah, Abdullah ibn Ubay daan ne non man sax non waxoon naa non man ànd mu ci xeex bi nii waruñu woon def lii dañu waroon toog ma dina def guérilla urbaine mais moom mu déglu xale yi bon man daal non et puis ni ma gisee situation bi xeex na ko am law na'lamu qitaalan lattabaa'naakum bu ñu xamoon ne xeex dana am daañu leen toog Alxuraan ne hum lil kufri yawma'idhin aqrabu minhum lil iimaan kéefër lañ gënoon a jege suñu gëm yàlla bis boobu. après ñu rocceeku un tiers arme bi yëpp mënu baale leen kenn ku ci nekk commencé woy c'est vrai que man tamit dafa am ay soxla yu ma fa bàyyi woon et puis xam nga non c'est vrai que et puis ni ma gisee situation bi nii en plus saa wax dëgg quoi man moom maa ngi def pièce na man sax jotuma woon tàggu sama yaay xam nga moo tax <laughs> ku ci nekk na ci ne woy c'est vrai man sama tool yi ñu ngi waaj fii képp yi xam nga instant bi fi mu toll nii foo ma dem toppatoo ji ko non da mu dellu maanaam après gars yi di dellu di dellu ngir sababu loolu loolu mais loolu maanaam le fait ñuy xeex mais ñuy ñuy am défaite wala ñu am lu ñuy rey ci ñoom ci jullit ñi loolu tamit daa bokk ci mbir mi parce que su dul woon loolu su su dul kon maanaam kon maanaam mérite du am justement moo tax euh, bu gaa yi dee dem mujj gi fu yeneen si saa saa dem demee rek naa fekk yi génn en masse mais ñoom it dañoo bëgg a dem parce que dañu bëgg am tributaire de guerre bi donc le fait que jullit ñi de temps en temps wala ci yenn époque yi ñuy am ay di am problème loolu daa bokk ci ni organisation mbir mi amee maanaam loolu tax ku garaw boobu garaw parce que lenn rek lay tax lay waral mooy ñi dëggu ñoom ñooy avancer ku dëgguwul nag da ngay dañ lay bàyyi ci tuuf bi dootoo bokkati voilà ku dëgguwul rek dootoo bokkati moo tax Makka par exemple amul naa fekk baatu munaafiq ci jëmmi boppam amul woon maanaam même arabe yi ñoom avant daanuñu ko utiliser xamuñu ko woon sax naa fekk baat bi parce que. maanaam alxuraan moo njëkk wàcc di wax affaire munaafiq munaafiq parce que lu tax parce que Makka lu tax ñoom mënuñu woon am naafiq parce que situation bi ñu nekkee war mooy dañ leen a noofal jëmmi l'islam bi boo ko fi waxee wala nga def ko fi dinañ la dinañ la dinañ la créer ay problème kon yow soxlawuloo la soxlawuloo maanaam soxlawoo nëbb li nga gëm bu dee gëmoo daal da jàpp rek ni gëmoo maanaam amul benn voilà mu ngi mel ne rek euh, ci société occidentale nit ku gëmul maanaam soxlawul muy nëbbu ne gëmul amul parce que amul enjeu d'ailleurs au contraire mu gëm sax day nëbbu ne gëm na loolu sax moo gën a probable que ñàkk gëm ba pare di nëbbu ne gëmul loolu moom moo tax par exemple société occidentale naa fekk gën fay jafe naa fekk gën a yomb ci ci ci ci ci yi nga xamante ne ay jullit maanaam jullit ñi ñoo ko not ñoo ko dominer loolu kon benn xeet la ci noon nooteel maanaam mooy ñan mooy ñu noot leen ci wàll boobu beneen nooteel bi nag te boobu moom du leen mooy nooteelu yor dëgg yor dëgg li nga xamante ne moo jóge ci yàlla nga xamante ne ak lu mënti xew dëgg gi moom yaa ko yor boobu moom noonu yi daal man dinañ gis ne wax dëgg yàlla ñii ñoo yor dëgg d'ailleurs boo gisee ñu sonn ci l'islam sonn ci lool lool lool bañ leen loolu kese la mooy xam gi nga xam ne ñii ñoo nekk ci dëgg te ñun ci caaxaan lañ nekk te comme ki nekk ci caaxaan daal man du bëgg gi di gis ki nekk ci dëgg parce que bu gisee ki nekk ci dëgg maanaam da koy renvoyer boppam maanaam tout le temps day mel ni seexi moom naan ah, a mel léegi comme maanaam moom day am problème mu ne bii ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dinaa ci lañu amee xayran lu baax moom bii dinaa wa daanal xayru xayran wa sarran maanaam mooy bii ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dinaa ci lañu amee xayran lu baax waddaana te ci la amee atamit alxayra ñeneen ñu dul ñun ñii alxayru ñeneen ñu dul ñun ñeen jullit ñi sarral lu bon maanaam lépp lu jugewul maanaam lépp loo xamante ne dafa wuuteeg li yenente bi sallallahu alayhi wasallam indi maanaam bu fekkete ne nuroo nañ maanaam daal li yenente bi sallallahu alayhi wasallam indi daal mooy caractérisé ndax mbir mi baax na wala bon na bu wuuteeg moom rek mooy baaxul su su fekkente ne dëppoo na ak moom ñu ne baax na suñ ne maanaam contraire wuñu maanaam mën na noo ànd mën na noo mën na noo ànd da bu boobaa ñu ne ak ah, kon baax na waaye bu fekkente ne ñoom ñaar maanaam mënoo leen a boole amandoo soit day ñuul mbaa mu weex bu dee noonu rek la demee mooy ne mooy ne mënta ne mooy ne loolu bon la mu ne yaa ilaahi yow buur sama ñu xam ne yow laay jaamu xaw bi dëgëral duuni sama doyadi maanaam sama doyade gii ma doyade maanaam doyade nga faiblesse am en tant que jaam doyade googu yow dëgëral ko parce que yow boo ko dëgëralee rek maanaam doyade gi doo doog feeñati waaye man dinaa xam ne man damay nekk koo xam ne damay néew doole ci sa kanam waaye damay am doole ci yow maanaam damay am doole par par yow maanaam ngir yow damay am doole mais ci mais ci sa kanam damay néew doole damay nekk ku ñàkk ci sa kanam ba pare am ci yow maanaam amee ci yow ñuy ñàkk ci sa kanam damay nekk ku riir amul benn xam-xam ci sa kanam ba pare bëri xam-xam lool ngir ne sa xam-xam nga feeñal ci man waaw Mhm. xanaanun sallallahu alayhi wa sallam mooy yoon wu leer la moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam balli nekk xanaanun boroomu yërmande la maanaam moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi yërmande gu mat bi yàlla daf ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yónni wuñ la lu nga nekk jëmmi yërmande njël mboola mindi fi ball bi nekk xanaanul barke rek nga yan bi saa saam barke rek la xanaanul moom ci jëmmi boppam mooy wërsëg wu kawe bi maanaam wërsëg bi gën a màgg bi ñu am mooy yenente bi sallallahu alayhi ball bi nekk mooy xanaanul ak wegeel la axil xamiini di boroomu mbëggeel gu tar ci mbindeef yi sallallahu alayhi wasallam maanaam boo xoolee baat yi ñoo nuroo maanaam day gis day topp logique ci tout le temps yi mu nekkoon maanaam day gis ay diini diini diini diini diini da day gis ci bayit yu bëri yëpp ak din naa din naa ah buñ bokk li ñuy firi aynu wees woon nañ ko ak xiinan xiin tamit bëri na ñuy ñëw te bokk ñu li ñuy firi wa sunnatuhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xar kanamam bu taaru ga tu xajjilu gàcce loola min buruuri ci ay weer weer yu mat sëkk moo tax s say doxalal li sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam amul woon ker lay sallahu ko amul woon ker ak a def bu ñu jëlaan leer weer wi suñ ko daan xool dañ daan gis ne weeram moo leeram moo gënoon mu waaw moo gënoon a rëy leeru weer wi suñ doon gis jant bi tamit leeram moo gënoon a rëy leeru jant bi maanaam loolu moom moo tax amul woon takkandeer parce que su maanaam da dafa yéeme parce que du tere ñu koy gis du tere mu nekk jëmm comme ñëpp du tere maanaam ñu koy identifier carrément comme étant ku mel nii ku mel karaw gi ñuul nangam yooyu yëpp am yooyu yëpp dëgg la parce que gi tamit dafa ñuuloon donc mel noonu dañ ci doon def euh, kii ñuulal voilà mais mais amoon na bi jaaw tamit mais bëri wutoon maanaam ci ci mais ànd ak loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo gisee bu jant bi nekkee nii mu tàppee mu dugg gindi tàkkee leer parce que moom moo gën a leer na yam jant bi maanaam mu mel ni genre contraste dafa am ci mbir mi maam du yéeme la parce que bu taxawee nee kese te loolu tamit da am ci lu bari ci moom bu taxawee nee moom kese nit ku dugg doomu la mais bu taxawee ak ku njool moo koy sut waaw maanaam du du ay yu yéeme la bu ay c'est comme ça ay contraste te da daan gisee ci kanamam ni mu daan gisee ci ginnaawam moom da daan ci ginnaawam ni mu daan gisee ci kanamam comme ni ko waxee ci bi muy julli ah seen sujjóot yi seen lu yi rëccu ma maa ngi leen di gis maanaam bu muy kàbbaree maa ngi maa gis kon nag na ngeen rajo rajo bu baax sàpp bi na jub parce que dama leen di gis maanaam di gis ne xatta moom jëm rek moom mu ñu gis war naa tax ñu ñu war a correct te nag ba léegi noonu tey la waalo gën a ay dañul di ñu gis te yi ñuy wax da koy dégg sallallahu alayhi wasallam voilà moo tax am na alxuraan ne i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen yàlla de dina gis seen jëf yeneen tamit sallallahu alayhi tamit dina gis seen jëf nit ñi jullit ñi tam dañuy gis seen jëf maanaam ce boo defee dara ci kanamu jullit bi am na différence ñenn ñi dañ koy def di gis parce que nit ki rek lañ gis ñenn ñi dañuy def lu baax pour jullit ñi gis ko parce que xam nañ ni jullit ñi yàlla dafa feeñal ci moom ak gisam seen gis ak gisam moo tax ñoom bu ñu ko xoolee c'est comme si yàlla moo leen xool am na tamit boobu mais yeneen bi moom salaasa la moom moom moom daf ñuy di gis dañu dégg burul dara du dara saa yuñ ko dégg ko mu ne suñu suñu jullee ci moom salaasa yàlla daf ko koy jot ni mais su dee bisu àjjuma la moom ci boppam moo koy déggal boppam fayal fayal suñu jëf yëpp dañ ko koy présenter lundi bu jot ci guddi ak jeudi bu jot ci guddi ah mun nag yàlla jéggalal kii baalal kii bon kii xam naa après dafa kii rek dafa juum rek nangam nangam mooy kon suñu jëf yi mi koy gis sallallahu alayhi wasallam kon nag wala bul sàkk mukk li ñeel kii min xamee ni ci nuroo bu wutal ko yonent bi ku ko nuroo amul waaw safiqun borom yërmande la xol nooy la yor sallallahu alayhi kaana nekk na ummatuhu ummatahu xeetam raximan bi aji yërmande am ku aku yaat yërmande la ci xeetam sallallahu alayhi walay sa te déet di ko ñeel almushaabihu ku ko nuru min xamimi ci yërëmaat ci yërëmaat amul ak ci ñeewante amul ci moo tax mu ne wa mataxul Mustafa tagg gi may tagg ku ñu bell ci yenente bi sallallahu wasallam fawzul ak texe kese la wa hurmun akuk akuk woomal maanaam ngañaay akuk akuk Euh, tonawu bénéfice kese la kon nag fa maa xarajun amul dara lu aay alayee ci sama kaw amul benn lu aay ci sama kaw minal xaniini ci mbégte gu tar jamay nekk su ma koy su may su may wax yeen ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam bu ma kenn sikk parce que li may wax ci yenente bi sallallahu alayhi damay emporté wu wala damay bég ci bég ni ci nii nekkat keneen maam ñu naan saa yi dem na kii na dafa mel ni ku nekkaat ci beneen niveau wala bu nekk ci déedéet bu leen bu leen ma sikk ci loolu parce que <laughs> nee na nee na parce que di way wax ci moom loolu bénéfice kese moo tax yi bokk na ci ñu gën a fonk mooy di way yeneen bi salaasaam di wax ci moom maanaam mu nekk sujet quoi sujet parce que xam bi ñuy xam yeneen bi salaasaam nit ku la gën a xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam rek xamal ne moom moo lay féete kaw ngëneel yëpp mi ngi ci nan la nit ñi gën a xamante yenente bi parce que xam yàlla ci boppam mooy xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu naan diw daa xam yàlla li muy tekki mooy xàqatul mooy xam yenente bi de réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ku la gën xam réalité yenente bi nag sallallahu alayhi wa kooku moom moo lay raw sa yàlla daa iman waaw moo tax am na heureusement bi ñu ma ko doon wax waaw ñu ci doon waxtaan benn bés ci wàllu boobu dafa am ku ma ne ma lan mooy wane ni yéen li ngeen ne nii maanaam tarixa yi ngeen ne nii baax na quoi maanaam ak lan la la apporter de plus quoi maanaam gis ne maanaam voilà lan la la apporter de plus loo xamante ne simple jullit rek mënu koo xam wala mënu koo mënu koo am quoi maanaam ba nga xamante ne dañ naan li vraiment jar naa bokk quoi jar naa jëm jar naa dugg ma ne nag bu dee ñun tarixa yi ñu bokk tarixa euh, su dee par exemple xam attey julli attey koor attey nat azaka attey sëy attey jaay ak jënd ak yooyu yëpp boobu moom ñu ne ñu ci des ñoo ci xaw a nuroo moom dañ ci jegewantoo mën nañ ci bañ a nuroo carrément parce que barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu lu mu dugg mën naa gën a féete kaw mais mën nañ ni dañ ciy jegewante man ko mais différence bi nga xamante ne moom laa gis ci bokk ci tarixa bi te su ma ci bokkutoon maanaam man ak ki nga xamante ne mën nañu ab ibaadu la maanaam mooy amul benn tarixa bu jël ñun ñoo ci nuróo maanaam ñoo ci nuróo maanaam yeneen maanaam surplus bi nga xam ne moom laay gis ne dinaa ko am en tant que tijaani mooy comprendre bi may comprendre ak accès bi may am ci réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xam ne noonu la turu yàlla yeeg melo yi di taxawee ci moom ak li nga xamante ne rek moom mooy bi ko borom subhaanahu wa di amal ba mu ko amalee xaqiqa boobu réalité boobu ak ni nga xamante ne noonu lay taxawee ci univers bi ci existence bi di dem mais loolu moom bu ma nekkul woonu tiijaan du ma ko xam moom loolu xam naa bu ma nekkul woonu tiijaan moom du ma ko xam voilà donc loolu moom différence bu mag a mag a mag a mag la boo xamante ne jar na de voilà te loolu noonu réalité la boo xamante ne dafa indéniable parce que soo xoolee ñi nga xamante ne jëluñu tarixa en tout cas wuñ ci yoonu yàlla am na nag ñoo xam ne dinañ nekk ci jaar mais affiliation bi ñu di nekkee maanaam ak parandoo rek la maanaam mooy mooy bon c'est juste sociétal en fait dañ cee bokk noonu rek ay voilà dañu am seen parce que tijaane ñetti façon lañ mais dañu tënk doo xam wax ci tijaane ak yooyu taxuñu woon a jóg sax waaye il faut ñu maanaam ñu tënk ko maanaam tijaane ñetti façon dafa am fi nga xamante ne moom muhibbu la dafa sopp moom soppe na jëlul di defut dara waaye sopp na Cheikh Tidiane nag radiyallahu ba pare may na ko jàmm may na ay taalibe jàmm kooku moom am na quatorze garanties yu mu am bokk na ci mooy ne buy dee dee na ci du gis lu dul lu koy bégloo suy waaj a génn na ci mooy ne ci bàmmeelam xiiwal rek dafay nekk bokk na ci mooy day dem day jàll bu yeewoo day day kenn bu du ko boole ci ñi ñuy ceytu ñi ñuy régler seeni mbir bokk na ci maanaam da ko yàlla da koy woyofalal sukkur ak sukkuraatu mbéy ainsi de suite buy dëkk ci àjjana lay dëkk ak yeneen bi sallallahu alayhi ci kii niveau yu kawe ainsi de suite maanaam am na ay kat ay ay yu bari bari am nañ ñi nga xam ne kooku dafa al aaxiru ki jël wér la kooku beneen façon tijaan moom jël na wér la kooku moom am na tamit yeneen i garantie yu muy am day dugg àjjana moom ndeyam ak baayam ak ah, jabaram doomam euh, sëtam yu góor yu jur ainsi de suite am yeneen i gëneel yu muy am buy dee kële ku jëkk ki dañ koy woyofalal sukuraatum dee kii da ci dul jaar ki jël wird bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen i ngëneel yu ci am mais dafa am keneen koo xamante ne kooku nag mooy vrai tijaan bi mooy ki sóobu ki nga xam ne nag dafa dafa dafa sóobu nag moom moom il a pris un cheminement spirituel dafa jël tarixa bi di ci cheminer bu baax ñu bari nag foofu la ñu amee problème maanaam dinañ jël werd di werd daal mais soobu wuñu soobu bi dafa am idéologie mentalité bu mu àndal dafa am forme ak fond bu mu àndal tamit loolu nag la ñu bari di teg di côté nekk ci folklore bi rek alors que lee mooy mooy ci foofu nekk leen wutee nag nit ñi perception bi ñu am ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ak ni ñu koy considérer ak ni nga xam te noonu lañ leen di jëlee teg leen ci suñu kanam ci boole mbir loolu moom après suubu boobu boo xësee ba def tariqa bi Cheikh Tidiane moom nee na radiyallahu anhu man ya'rifuni falya'rifni wax di ku may xam en tant que sëriñ nag ma jàpp sëriñ man kese maanaam bu keneen teg ci diggante man ak yow. man maay sa sëriñ maa lay téye di la tarbiya Cheikh Tidiane du sëriñ buy dee maqaama xat me kat me gi mu amee mi ngi fii mooy yor taalibe yi di leen tarbiya di yegsi ci ñoom leer gi mu leen di jox ak secret yi daa iman moo leen koy defal saa mu am intermédiaire saa yu ñuy wasifa wala ñuy xadara yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dana teew ak ñeent xulafaa ur-raashidun ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di leen simmil seen yére yi leer yi dina ko jox moo tax ku yàgg teew ci jot ay wasifa tous les jours du manqué wasifa mbooloo du manqué xadara juma léegi tey xaw ma ñaata at lay jël ndax benn wala ñaari at wala ndax deux jours lay doon wala trois day nekk aarif billah bu mag sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk parce que leer yi nga xam ne moom la ko yenent bi di sotti mboolem lu war a yegg ci moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwal boppam jàngal ko ko wala Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ko wala ñu yabal koo xamante ne moom moo incarné wu ci ñoom ñoom ñoo ko possédé pour pour mu def loolu maanaam mooy ak Muhammad yi rek un vrai Muhammadien pur te opération lan la kooku la ñuy jël pour mu jouer boobu maanaam bu bu ko kooku jouer moo ko ñoo benn mais ala kulli xaal loolu moom faw ne mais si que boobu maanaam langage bii langage la boo xamante ne tamit xaqiqatan bariwul ñu ko bëgg a dégg parce que buñ ko déggee li ñuy bëgg a wax maanaam li ñuy entendre par derrière mooy kenn dootu la moomati ku dul yàlla te dañuy bëgg système bi di la moom maanaam nga nekk ci suufu ñoo xam ne dañ lay mën a exploiter te dafa am benn affaire bu choquant xaw ba xam mës ngeen ko dégg wala déet mais man dégg naa ci ñaar ba ñett yoon ay nit ñuy wax wax bu choquant quand koo xamante ne day waxtaan toog ci mbooloo mi daan ni secret sàngam nangam nangam nangam nangam taalibe bi ne ko waa bi secret boobu mu ne bu ma la ko joxee kon dootuma la yónni ci dootuma la mënati yónni c'est extrêmement choquant en ba xam bàyyi nañ ko xamal maanaam yow nga war a jël nit ñi yóbbu leen ci yàlla jàpp leen yent bi saa sam loolu la rek Cheikh Tidiane radiyallahu loolu la rek maanaam te yàlla rek sax nga war leen jël yóbbu leen ci yàlla yàlla xam nga sëriñ mooy lan koo xamante ne day téye nit ki di ko womat di ko womat di ko womat ba ne ko yàlla sa jaam a ngi jaam bi daane ko yow yàgg sa borom a ngi génn naa dem naa yàgg yàlla xam yow njariñ googu daa nekk ci loolu mais nit ñi tam maam moo tax ñu bari bu ñu foogee ne tarixa yi doo amul njariñ parce que de façon ay xii xiiroo nga yoo ku nekk di ci loolu rek lay jariñ nangam xam nga lu waral loolu mooy ni moom société bi muy dund nan koy dunde lay wax waaye réalité tarixa yi moom du loolu léegi nag réalité tarixa yooyu nag la ñu war a dellu si maanaam nit ñi soobu ci yoonu yàlla jariñ wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika